lum julli julli julli ak lum jàng buur yàlla delloo ko ko fab ko song tufal ca koo xam ni su génnee jàkka lum guddi guddi muy doxaane màkka di jaxasoo di xaqataay di laale lum julli julli day bokkaale tufal ca kuy julli di naan bay màndi lum julli julli dina jaaru jàndi tuubal ca kuy lekk riibaa ci am njaay wala leneen lum mën a doon ci aw gaay lum julli julli julli duñ ko faale yowmal xiyaam mook alalam duñu laale nga gis kon foofu Serigne Moussa Ka jàngal na la fa bu baax a baax nga xam ñi nga xam ne yàlla du nangu seen julli waaye dafa mel ni tamit li ma wax léegi nii bindkat bi day mel ni koy gisaane day jàkkaarloog li war a ñëw ëllëg dafa mel ni sëñ Musaa yàlla mayoon na ko kasfu ndax xam ngeen ni ko yàlla mayoon baatin amoon na ko wax nañ ni ci biir këram daf ci amoon benn garabu new ci biir këru sëñ xam nga maa ngi daan def li baax wax xaram xarem boobu tubaab di wax xarem mooy benn appartement bu ñu def ci ginnaaw fa la ñuy denc seeni soxna seen njaboot bu jigéen ñoom seen néeg mooy nekk ci ëtt kër gi seeni ndonga ñooy nekk boo duggee ci kër gi ngir dañuy bañ jaxasoo góor ak jigéen loolu daan yare loolu ñu sëñ Tuubaa yar ñëpp xam nañu doo dem mukk ci appartement jigéen ñi Sëriñ Musaa Ka nag booy romb appartement bëgg a dem ci appartement jigéen ñi daa amoon garabu neew bu mag bu fa sax mu seetlu ni su guddi jotee góor ñi dañuy rocceekoo ci daara yu góor ñi di dem di jataayu jigéen ñi foofu di fa jaxasoo ba mu demee ba seetlu ko mu tere leen ko ñu dëgër bopp bar bi dafa am barke baatam dafa am barke lu mu woy yàlla def ko mu xëy daal ni ku génnati ci néegu góor ñi ronu sama new gii jëm ci néegu jigéen ñi yàlla na yàlla teg ay new yu gën a rëy doomi new bi waaw ñi nga xam dañ doon génn ci néegu góor ñi romb garabu newam gi jëm ci néegu jigéen ñi mu ne ku génnati ci néegu góor ñi ronu sama new gi jëm ci néegu jigéen ñi yàlla na la yàlla teg ay new ay taab yu gën a rëy doomi new bi xam nga doomi new ni muy toll nag taat bi ko gën a rëy day doy waar bi mu wooyee loolu ñu toog ay fan rek wax nañu tawat jooju sax bokk na ci ñu ko mujjee yóbbu tawat dal ko joo xam ne yaram yëpp dafay génn ay neew yóbbu ko sëñ Fallou sëñ Fallou tàgg ko ne ko bi ngay nga ci da nga ci da ngaa def istisna da ngaa génnewul sa bopp te yow sa yow loo wax yàlla def ko da ngaa demoon ci néegu jigéen ñi ndax yow yaa leen yilif da ngaa da ngaa génnewul sa bopp looloo la dal daal di ko yebal nag ci kër sëriñ man Mbay Siise sëñ Mor Mbay Siise xam ngeen ko njaarim la nekkoon fa ko yebal mu ne fa def na fa nag as diir dafa mënoon a bind sëñ Mor Mbay Cissé di ko sant ay liggéey ci biir kër gi sëriñ Mouhamadou Diop mi ma jàngal fiq di taalibi sëriñ Moustapha May nettali na ma nee na mës nañoo ànd dem ziyaare ji sëriñ Momar Mbay Cissé ci njaariin mais bi ñu dikkee di nuyoog sëñ Mor Mbay Cissé di wax naan sëñ Touba amul moroom mu ni na ngeen bàyyi loolu di ko wax ndax soo xalaat sëñ tuuba amul morom day mel ni sàkkal ngeen ko ne deen wax sëñ mu Ka amul moroom ndax bi mu tawatee sama kër la nekk as diir yàgg na doon ci fajoo fi la wooyee dénkaane sëriñ Mor Mbaye Cissé way ko sëñ Mor Mbaye Cissé dénk ko pour jamono waaye biir ba mu fay nekk nee na sëñ Moussa Ka moo ko nettali sëñ Mor Mbaye Cissé ko nettali sëñ Mouhamadou Diop mu wax ma ko Seydina Aboubacar Saddiq dafa waxoon ni inna diina naa mabniyun ala naqli la ala naqli diine l'islam dañ ko tuxal ci texte waaye doo wax invention lu sa xel neex rek da ngay fexe ba jële ko ci texte bu wóor kon fi ma ko jële mooy sëñ Mouhamadou Diop taalibe sëñ Moustapha May moo toog sëñ Momane Mbaye Cissé wax ko ko te wóolu naa diine mi ko maandu la yeneen sëñ Mamadou Mbaye Cissé moo ni leen Serigne Moussa Ka de ku doy waar la mës na di waxtaan ak man ba wax ma ni ma Serigne Touba kenn xamul lu mu doon ni bi may nekk waxambaane man Serigne Moussa Ka damaa amoon benn mébét di ko nësër naan su ma demee ba Serigne Touba miin ma lool xam suma tur bu baax woo boobaa doy na sëkk loolu moo ma dàqal aljana nee na ma daan nësër loolu moom sëñ Moussa Ka da doon nësër su demee ba sëñ Touba xam turam dong di ko woo di ko sant dara nee na loola moo ko dàqal aljana mu koy wax ba benn bis nee na sëñ Touba santaane liggéey sëñ Mor Mbay Siise moo nettali nee na bi mu santaane liggéey sëñ Touba ngi toog ci génn suufu garab gàddu alquran nee na mag ñaa koy liggéeyal benn sàkket sëriñ Moussa Ka bi ñu ko waxee loolu mu dem jàpp ci liggéey bi ngir bëgg su noppee ñu nuyoole ko sëriñ Touba ràññi bi gën a baax mu xamante ak moom nee na muy liggéey ci sàkket ba mu yàgg sëñ Touba sori na leen lool waaye daa gëstu ni waaw góor Moussa Ka bi mu ne ko waaw góor Moussa Ka dañuy dal daal di xëm ci suuf sëñ Mohamed Mbaye Cissé nee na bi mu waxee lii dani sëñ Modou Diop nee ma bi sëñ Mohamed Mbaye waxee lii dani teg comme yàgg mu ni xëm gi lu leen fàttali xëm gi mu xëm leen fàttali nee na ñun ñëpp ñu ne ko laajaat nañ la ko kat yaa nu gën a dégg alxuraan mu ni bi yàlla woowee yonent yàlla Moussa ci alxuraan daa xëm yàlla moo dil siwaat représenté wu ci Serigne Touba di woowaat yonent yàlla Moussa moo tax mu xëm loolu sëñ Mohamed Mbaye Cissé mu woon ko wax ci njaari te xam ngeen la ndax Serigne Moussa ka ci biiri wooyam da ngay dégg toujours xalima gi mu lay wax la sëñ yonent yàlla Musaa yàq bi mu yoroon mu koy jox ay kawtéef mu nekkoon miracle am yàlla yonent mu yun dalaa jox loo xam ci ngay def say kiimtaan yàq woowu la remplacé def ko xalima di ci tagg Sëriñ Tuubaa ay kawtéefam nee nañ gàmm ji mujjee def 1967 nday waxtaan ak ñoom ba mu yàgg mu daal ni teg ni Sëñ Tuubaa mu ci génn mu ñëwaat wuutu suñu borom ci kaw suuf nekk xalifatul ard waaye bi mu ko nekkee mag ñi toppoon yanantu yeeg yanantu yu baax yépp dikkat ci nguuram ko ku bëgg gis yanantu yàlla xool ba ci yàq bi daal di teñ boobu mooy gàmmum gi mucc ci kaw suuf kon nga xam ne loolu wax na ko ci lu bari soo demee ci hël ci lu waraa man shakka anna al Mustafa walisal xadima wilaayatan doom moo di bàyyi bi mooy sëñ Mour Mustafa di nga fekk ci biir muy wax ni Moussa kàllaamullaahi moo noon Mustafa wàññil juróom fukki julli yi mënul ab jataay Moussa kam mii mooy làppatoog mii Mustafa ngir yaa moom xarnu beeg jumaa géeg ñi gëmul sa bàyyi wax na la su bari ni moom représentant yonent yàlla waaye bi mu nekkee kër sëñ Momar Cissé sëñ Mor Mbay Cissé mu sëriñ Njaase Cissé xam ngeen sëñ Njaase Cissé ni mu yéeme woon ci alxuraan ak la ca xew ba ko sëñ Touba wooloo ba wax ko li mu dégg ci moom mu wax ko ni ko ñu ngi koy wax ci man fa lillahi alhamdu sëñ Touba jàngloo ko sootul baqara ak ali imran ak nisaa yi ak maayida mu jàng ko ba mu àgg sëñ Touba ni ko dama laa bëgg a dimbali man nga alxuraan lool waaye alxuraan ji nga doon jàng ak secret yi yàlla dëxëñ ak njariñu àdduna ak àllaaxira loxo la nekk maa ko yomal sëñ Touba mu daal di jébbalu ci sëñ Touba sëñ bi binduloo ko kaamil mu bind ko ba mu àgg mu jox ko sëriñ Touba sëñ bi ni ko soo mësa bind kaamil ñaata lañ ciy bàkkeloo mu ne ko ñetti dërëmu gurdu mu ne ko kajoor ga nga nekk foo gën a jege ci sama mu ne ko sëriñ Masamba Diouf Samb mu yebal ko fa bind benn bataaxal ni ko soo demee na ko na wootu kaamil bi ba mu ñëwee sëñ Masamba Diouf Samb ni ko koo mësa bindal kaamil ñaata la lay jox mu ne ko ñetti dërëmu ngurdu mu jox ko ñetti téeméeri dërëmu ngurdu ni ko maa ko màggale ndigal li ma sëñ Touba jox sa bari jaboot loolu mu koy jox kaamil bi mu ni ko gàddul kaamil bi mbindum sëñ Tuubaa bi moo ma dàqal kaamil bi daal koy jël sëñ Njaati Siise moom moo jur sëñ Mor Mbay Siise ñi may wax waxoon ni may mécanicien yoonu murid ku fi yàqu maa lay defar sëñ Mor Mbay Siise Sëriñ Musaa Ka bi mu fa nekkee ci la ko woy dénkaane bii waaye dalay jàngal jamono ji jàkkaarloo woon ak li war a xew lépp déglu li mu wax ci bii jamono ena ndaw ñépp a ñépp a mel ni bëy yeeg xar ci bii jamono ñuy dund pom yi xew xam ko yéen ñépp muy xew mii xew ci jamono xale yi boo romb mu ngi ciy nekk di ci feeñ xale yi da ngay romb ci mbedd yi boo demee ci géej gi ñun fan dëkkee Dakar nga gis géej gi ñëpp a ngi tàggat seen yaram mel ni ay mala kon gis nga waxoon na ko dafa gisoon ni lii day ñëw mu ne ndaw ñëpp a ñëpp a mel ni bëy yeeg xar yi nga ne ko ah, muy jigéen ju jigéen ju ju jug suy tukki ànd ak par yi loolu xew na jigéen ju jug suy tukki ànd ak par yi Cheikh Balla Ndiour noonu na jigéenu caajaay mënee su leen a tàggaleeg ak caay tey loolu wër na réew mi mépp mépp penkook soowoo xibla yee yem képp jamono jii mooy jamono yaataa yumbe ñaa ngi taaxuraan jigéen ñaa ngi dumbe nangu nanu loolu góor léegi dafa liggéey fecc fecc la def liggéey di fecc pour am ci dara dañuy sabaru di toll kon jamono jii mooy jamono yaataa yumbe góor ñaa ngi taaxuraan jigéen ñaa ngi bumbi ñëlee ngi fecc ci tëgg ñee di gaajo kenn amatul soxla ci koy faj aajo xaalituñu sëriñ sëriñ te dex ñu naan mën naa nekk duma ko def wala dinaa ko def kon gisoon na lii kenn amatul soxla ci koy faj aajo amaana koy wax balla ay saak saajo te xam ni fa mu fanaan mu ngay gamaajo ko mel ni man toog waar nit ñi wax leen ba ñëpp nit kii di tubarkàlla di muy waxtaane mu jóge fi di jaxasoo di moy di tooñ seexluwul mooy yàlla kon gis nga amaana koy wax Balla ay saak saajo te xam ni fa mu fanaan ma ngay gamaajo ngir xarnu bee ngir xarnu yiiwee góor a daa tekkiw jigéen déglul wax boobu ne amee solo ngir xarnu yiiwee góor a daa tekkiw jigéen bii xarnu nag jigéen waaj tekki si leen egsi nañ ci góor dootu dem far dootu dem yàqtaani foog jigéen ñëw ku nekki bu nekk sol robbam te naa la jël ma soo ma jëlul kat du ma sëy waajal ma te sàkkuwul dara lu dul mooy yàlla ak ay dërëm du ca def sax yàlla soo ragalut yàlla nga def saytaane daal ko laal ngeen daal di dem niiraani bii xarnu xarnu gone laak nasaraan xam ngeen ne xarnu gone laak nasaraan gis ngeen lii xew xale yi di def lu ñuy wax check down check down en anglais mooy regarde par derrière xoolal ci sama ginnaaw li ñuy sol dañ koy wiññi jàngeen laa taxis an sora wi lii ka di ko sëñ Tuubaa wax jë nax ju bul ko wiññi loolu la ñuy def euh, check down jël sa yére rotal ko ñëpp di xool li nga sol looloo jigéen di ko def góor di ko def te aada la bon ndax ñu ko copier ci nasaraan yi ndax Amérique lañ ko copier noir américain yi dañ leen daan jàpp di leen tëj prison bu ñu leen masaa jàpp tëj leen prison comme ñoom dañoo ñàkk seen huriya seen liberté seen indépendance ci biir Amérique ñu leen di tooñ ngir seen der bu ñuul mu metti leen ñu duggee ci kaso bi attan nañoo xaru tubaab yi di bañ ñu xaru ñi leen jàpp ci biir ñuy dil seen braquet yi seen ceinture tuba yi di ko rocc nangu ko pour bañ ñu xaroo ko ci biir am benn lu ñuy jëfandikoo pour xaru loolu waral seen tuba yi kon di yëmbax duñ ko mën a takk léegi ñu dem ba léegi dëkk bu taar dañu yooyu ci ñoom ci loolu ci yooyu colin kon Serigne Moussa Ka daa mel ne jàkkaarloo woon lii dina xew ci phénomène la moo tax mu ni bii xarnu xarnu bu gone la ak nasaraan ak seet yi ak jaaykat yi jëm niiraan jaaykat yi ñu ngi ci biir ndax dégg ngeen ñu ni yonent yàlla isa radiallahu anhu euh, sallallahu alayhi wa sallam mas na di wër di jaay di jaay euh, mas na di wër di liggéey di def ay kéemtaan di jaay dajeeg euh, ku ñuy wax iblis iblis xam ngeen ni moom baaxul mu dajeeg iblis iblis ni ko teeg maa dimbali man de dama doon jaay le lambale mu ne ko loo doon jaay mu ne ko ñeenti mbaam laa doon jaay waaye samay mbaam dafa am bu ñu des mën ta fexe ba jar mu ne ko ban nga des le ak yan nga jarle ak nu ñu tuddoon yi nga doon jaay ah Iblis daal di wax yonent yàlla Isa alayhi salaam ni ko mbaam mu njëkk mi mbaamu ki ñaan la tudd jar na nag mu ne ko koo ko jaay mu ne ko doomi sëriñ si laa ko jaay dem naa ban jënd ko ne ko mbaam mi ci des nu mu tudd mu ne ko mbaamu wor la tudd jigéen ñi dem naa ba nu jëndal ma ko jëm ngaa def lépp ci biir balay woor day mel ne xamula woon day fàtte lan ko defal sax démb mu ne meneen mbaam mi mooy mbaamu rëy dem naa jaay ko borom alal yi jënd nañ ko borom alal bu oyof jafe na lool ñe ñeenteel bi mbaam nag mu ne ko mooy mbaam mu ñuy wax mbaamu sàcc ak wax lu dul dëgg mu ne ko demal jaay ko jaaykat yi dina dina jar yent yàlla isaa wax ko lool kon gis nga jaaykat yi léegi ci jamono dañuy denc dara ba mu seer ñu la ko jaay njëg goo xam ne tegewul ci yoon teg ci waat wu rëy barke sëriñ Tuubaa barke sëñ si xaw a balla nangam laa ko jënd fekk moo tax kon ñoom la doon waxal nee na nee na bii xarnu xarnu bu gone la ak nasaraan ak seet ak jaaykat yi jëm niiraan kenn faaliwul kenn ku dul boroom dërëm ak nañ ci kenn faaliwul kenn ku dul boroom dërëm kenn toppatul kenn di sàkku ay ngërëm dërëm rek na teew rek ñu jël dund gépp matérialiser ko matérial rek soo ko amul bokkatoo ci nit ñi soo ko amul doo borom xam-xam soo ko amul amoo baax ci dëkk bi loolay waral mujj gi dangay ngay profitoo di wuti gi noo amee baax na ñaawal sa amit ndax dërëm lañu ñu xool mu ni góor ñeeg jigéen ñi jaxasoo ci cantine déglu bii wax ni mu amee solo góor ñoog jigéen ñi jaxasoo ci cantine ku ne di liif liif ñu mel ni ay xool léegi góor ak jigéen suturaal luñ sax seen bopp fi ñuy taxawaalu dafa mooy mën naa nekk ci cantine moo tax mu ni góor ak jigéen jaxasoo ci ay kan ku ne di liif liifi ñu mel ne ay kan wa kullu laxmin min xaraamin qad nabat fa naaru kul awlaa bihi kama sabat kon loo lekk ci lu riba sawara rek nga mooy ko jëndee la mu ni yàllaa dogal ci xarnu bii jigéen ju bon gën a yaakaar su ñëwee mooy gën a bon yàllaa dogal bii ku mu koo mujj a jël mooy gën a métti gën a def saw la jël yàlla dogal ci xarnu bii gone bu ñëw yaa ñëpp koy bokk mu mel ni ab ndaw yàllaa dogal ci xarnu bii ay kasara jigéen ñi ak junni yi dootuñu dara xoola benn junni boo daan taali saka léegi mu jeex dootuñu dara ku woote yoonu njub ku woote yoonu njub ñu daldi fooyu ku woote yoonu beew ñu daldi xooyu góor ak jigéen ñépp di waaj wuy si naka ki ndaw ñëpp fay bangiir di daw si waaye wolof digal ko ak dugal ko xàmmeewu ko dégal ko ak mbugal ko suñ dajee ka di digal sikkal ko suñ dajee ka leen di mbugal sukkal ko aalim ju wax dëgg nu faf jengal ko jaayil ju wax ay fenn nu faf dëggal ko mu ni su ma nammee amati man ci gone yii yàlla na ma almaaye fital ci kanu yi suur naa ci këll këll këll këll bu doon ñam maa ngi waccoo ko gal ñu ngi ci boobu jamono waaw ci man ci gone yii yàlla na ma almaaya fital ci kano yi suur naa ci këll këll këll bu doonu ñam maa ngi wàccook a gàll léegi am ci napp lay doon dañuy mujj sax sonal la moom gisoon na loolu lépp waaye sëriñ Moussa Ka ci xarañam ba tey rek ma tëjee benn wooyam ci xarañam ba tey dafa am benn guddi muy doxantu dégg dégg benn séet bu ñu yóbbu séet séet ndax wax naa ni sëñ Musaa Ka bàyyiwul dara lépp lu jariñ nit rek woy na ko ndax sëñ Tuubaa ba ko woon def noonu gis ngeen woy yi mu woy njaareem gis la fa romb seetlu meññet yi garab yi fa sax mu jàngat lépp bi mu nuyoo Serigne Touba Xaadim Rasul Serigne Touba ni ko sama dëkk bi naat na de gis nga àll bi ni baree garab sëñ Musaa Ka ni ko seet nañ ko koy bàll ay suburi mu ne ko yan garab fi sax xam nga meññet yi sëñ Musaa ni ko wàññi nañ ci fanweer ak ñett dégg naa génn kilifa muy waat naan sama maam ni mu def ci Buhrul Basiit kenn defu ko noonu la def tagg ci yonent bi ma ne sëñ Touba am na nonga boo xam ni noonu la def ci ay garab garab la ci wooyee bëtul bakki garab yi sax njaalim bëtul bakki dafa nuyu sëñ Touba rek sëñ Touba ni ko yan garab la sëñ Musaa Ka rek mu ubbeeg ni ko bébbun newun ngi gisun kàddun daqaarun wa féex sumpun xureelun wa kël ron rëb-rëbun ngeeru jimbun wa déemun wa looro soona nib nibu xaa céngun bi béntaña rand darkasun yiiru ratun wa wuulun wa këwsun guy wa mbéy gileha foftan wéwén sawat saab saab ak a saab biiru muy fanweeri garab ak ñett fanweeri ñett mu fexe ba dugal woy woowu ci meññeet yi saxoon ci dëkku Sëriñ Tuubaa bu tedd bii waaw kon kooku phénomène la bàyyiwul dara loo xam ni lu murit di soxla la ëllëg murit war ñàkk ful la di jéggaani parce que lépp am na ko Serigne Moussa Ka bala nga woon xam dëgg-dëgg xerañam nga jàng ku mel ni France nga xool Victor Hugo Honoré de Balzac José Marie Heredia dégg nga Montesquieu euh, Molière Racine Corneille Boileau ñooñu ñëpp nga jàng seen bind ba xam leen ñoom tubaab lañ doon bind mais lañ doon bind lépp ñu ko tudde ay figure rhétorique boo ñëwee ci sëñ Moussa Ka ci wolof la koy defee dina ko jàngal jàngal bu simple gën leen a xere ñoom ñëpp ba dëkk àdduna yi jeex nag muy Espagne muy Angleterre muy Italie muy France bindkat yi fa nekk yépp li ñuy xereñ xereñ dallu Serigne Moussa dafa mën leen a jàngal wooyu te Serigne Touba moo ko def moom ko xereñ la woon ci wooy ma ne wooy wi mu mujj beneen bi mu wooy nii nga xam ni njuuj njaaj la tudd Serigne Samba yàlla yàlla yokki leeram wax na ni def na bis conférence ci États-Unis en 1975 nee na nit ñi topp ko di wër ci marché bi xasida gi bëgg koo am mënuñu fexe ba gis ko ndax yéem gum leen yéem nga xool sëñ Moussa Ka bi mu koy woy pourtant inspiration bu gàtt la ko wooyee ndax dafa romb benn séet bu ñu yóbbu guddi rek jigéen ñi bu ñu yóbbu séet dañuy xaxar ñu ngi jiital seen séet naan ku ànd ak ki ñu àndal lu la neex laaj ku ànd ak ki ñu àndal lu la neex laaj loola ñu doon woy yóbbu seen mbokk ngir mu dem ci néegu borom këram sëriñ Moussa Ka mu ngi doon doxantu boot loxo yi naka la ko dégg rek mel ni daa am inspiration rek woy ci sëñ Touba bi mu leen déggee ñu naan ku ànd ak ki ñu àndal lu la neex laaj ku ànd ak ki ñu àndal lu la neex laaj ku ànd ak ki ñu àndal lu la neex laaj moom ci la jële woy woo woy ko muy njuuj njaaj mu ni na déglu ma dellooti fent ab daaj ba zaayir sa di baatin julli gënu ko maaj damay wëlbati mboolem wayi ni soodaan ba feem yépp di baatin bu jar di seetaan damaa romb ku céetal mu naan ma kaay laaj ku jiital ki ma jiital lu la neex laaj ma seet mbir ma mu jiital jarul aay ngaañ ba faf jub ni ko tuubal malaaka day gaaj te ànd ak ki ma àndal nu dem ba tuubaa faral jébbulu mu gën torox su boobaa defal ànd bi yàlla sëriñ tuubaa te yonen di sa mat nga jublu tuubaa ilaa baariukum yaa unaa su tuuboo wakoonoo maa cheikhilahu aniboo mu xayaa uka badrin ne leen ko taatéer xawaa jëw ëra usnin ma may ko téeméer ku séetal ngërëmam day la neex laaj da saafu di ceebuy naloo puuj paaj ki lee jar di ko woy mooy xadimu adnaan te maa dib géwélam moo talang lu mbaa jaan abul fadili xaqan xadimi taaxa waza sibtu abi bi wanaa la jaaxa sutub balla balaa wax ndegam xamoo daam yaaramub sangu mbàkkee sangub sëriñ ndaam caqub kër maaram mooy diggal banuy raas ñi teew ñi fi téewul asal du seen maas ma woy ndaama la gàttoon te waa paas taraw yaaramu paas ak mug naas alaalam tara ay mis la say kamaalan wa jamaalan azala wasxii sëriñ bàmba du seen màppandoo du seen maas na ngeen déglu mbindam mi borom araf maaf mbirum jës bu ba la mu wax danaa ko njàmbaas ba ngeen xam ni sëriñ bàmba laa diram mbaas sëriñ bee jarawoy mbàkke moo yayoo taas damaa yegg ci saxaaram te laaju may paas sëriñ bee ko niroog Moustapha ba cib móol te diixul wanguloon sittixul ba du ba dim njool sëggaayum tiññi ngàttay na muy njatteg maar waaye naqaree dégg la tiñ tiñ ñiy bay xam nañ ko nga xam ni tiñ dugub bi nii yenn saa yi am na lu ñuy wax tiñ ngàtt ak tiñ njool tiñ ngàtt mi day xaw a yem bay mel ni lu sëgg def nii mu ni sëñ Tuubaa forme bi mu yoroon bu taxawee di julli forme tiñ boobu la lay jox moo tax mu ni sëggaayum tiñ ngàtt yi na muy njatteeg maar maar ci olof mooy dox ni muy njatte dox xam bu taxawee di julli noonu lay mel day woy formam ni mu niroog yanante bi mu ni sëggaayum tiñ ngàtt yi na muy njatteeg maar te baatam dani colleet ba tiimi lax rëyul tuutiwul woon gàttuloon ba dim dooñu bu daa ree du ko kekkul da daa saxoo muuñ waaw mu ni dax ko oo bi sanaayaa u suhru layla aw siraaju sala anaara layla da daa muuy di yor ñetti kaala yooyu ñoor rawaan yaa nga ko daan féete wàllu ndeyjoor su muuraay ba ni mel xit sikkim ba ni laaf di saflaari wurus moo ko jekk ay faat te xiisul ba ni peccit fa ful di aw ñuul yaram waa ngara tax mel ni jaani ngoolool te ma yaramam tax na cër ya xeereer da daa da daa jolli di ci baatin ba sàkk cee ñeer te ab xarkanamam day nuroog goros naar te nuuru bakkanam day nuroog magum weer ca la koy wooye ba mu yàgg mu ni borom taar bi le semmal na saaru mbargaan tabaaraka na jàngal ko saaru purxaan xam ngeen ni mbargaan wala fi mu doon daan woowee saaru yuusufa yonent yàlla yuusufa daa rafetoon lool ni ko alxuraan waxee falma sambi ab bi bakri hinna nga xam ne jigéen ñi bu ñu ko gisee dañoo dem bay tàggoog seen sago euh, rafetaayam moo tax bi mu bëggee wooy Serigne mu ni borom taar bi le semmal na saaru mbargaan laa bëgg a wax yusufa ko moo dàq yusufa mu la borom taar bi le semmal na saaru mbargaan comme ci alxuraan dégg nga tabaarakala ahsanal xaaliqiin yàlla bëggul caxu moo tax mu waxe noonu buñ la bare bañee caxu loolu lañ lay wax ci arab moo tax mu daal di xam ci furxaan la loolu nekk saaru furxaan tabaaraka jooju moo tax mu bañ a caxu suñ tuubaa mu ni borom taar bi le semmal na saaru mbargaan tabaaraka ma jàngal ko saaru furxaan ni la bu tawreetu ñëwaatoon mu far di Muusa bu injiilu ñëwaatoon mu doon Isa ni ko sa géeju xikam it raw na géeju Luqmaan sa waxtaanu xaddiis it teewal na Nuxmaan xasaayid yi nga taalif mënii su koo móol ajaayib yi nga feeñal mënii su ko jeel mu dem ba mu yàgg mu ni ko sa mbóotum xalimaaraw dabbuusu Muusa te wéy dee yi nga dekkal te woon na Isa ne koo tifli sa lor wi tufal ko busra mu tàggoog lori dunyaa kasaaka oxra le nooyin ñebe gaalan ko ful ku mas oon la saawaay defi taalif ci ful ku mas oon la Ibrahima def taali gaa yi Nemroos nga def gaa yi daan wax ko maak yi même chose maqaamaatuka xaabat liman tajalla anil jiili fa waylul liman tawalla karaamay tiijaani sa kàmbatil peey maqaamam jiilaani sa ban wa ngay xeeñ maqaamam juniidu ak mbuuti tay fuur ci sag ndaw nga ko làmbut ndax ci laa foor karaamay awliyaa yi sa mbuubitum néeg place yi ñu war a màggal la say goney toog ñu ngay dégg boobu wax imaam juniidu xam ngeen ni Muhammadu Hariri moo ko remplacé ci nguur gi Muhammadu Xariri juróom benn fukki at la def pour door a nekk xutbu zamaan yilif jamono yoo xam ne lekkul nelawul noppaluwul euh, Junayd bu ñu la waxee ni c'est le père spirituel du soufisme ni mu def ci soufisme imam Junayd ak Isaa ibnu Tayfur boo demee ñu xasida Sëriñ Tuubaa bi ñuy wax xamsatu rijaal mu wax la juróomi góoru yàlla yooyu Sëriñ Musaa Ka ni ko maqaamam ak mbuuti Tayfur ci sag ndaw nga ko làmboo te tax ci la foor kon nga xam ni Sëriñ Tuubaa leneen la mu ne ko karaama yi awliyaa yi wàllu yi seen karaama mooy sa mbuubitum néeg place bi ñu war a màggal la say gone toog waaw kon ku xamoon Serigne Touba la ku xereñ la woon ci woy kenn mën da jeex la ak woyam waaye ma daal di def tuuti escale dem gaaw ci Serigne bay Jaxate radiyallahu anhu moom xam ngeen ni Serigne Mbaye Jaxate radiyallahu anhu doom la ci maam xaalima Jaxate kala mi ñépp xam mu nekk koo xam ni Serigne Touba wax nañ ne jaar na ci moom jàng ci moom arut arut gis ngeen sax wooy um wooyanteeg Serigne Touba ci arut te sëñ Tuubaa ni ginnaaw bi lu mu réccu la woy yooyu mu woyanteeg moom muy ñaari bama wa bama ya nga xam dañoo def xaafiye bi wolof woy ko arab moom sëñ xaalima jaxate kala ku bari woon xam-xam la moo jur sëriñ Mor Saasum jaxate mi nga xam ne jàngal na sëriñ Saaliwu Mbàkke radiyallahu anhu as lëf ci xam-xamu naxu mooy magi sëriñ Mbay jaxate mii Mbay jaxate ci famille baayam moo dem pare ak sëriñ Tuubaa ànd ak moom sëriñ Tuubaa tamit ubbi ko mu nekk koo xam ne moom moraliste la yarekat la da daan dimbali taalibe bi di la wan sa diggante ak yàlla di la yar di la teg ci yoon gis ngeen wooy wi nga xam ne moom la woy dénk ko benn taalibeem bu tudd xasan xasan taalibeem la woon moom Serigne Bay Jaxate mu dénk ko ko ngir di ko yee ci àdduna di ko xamal ne loo am ci àdduna lu mu rëy rëy lu dul ab yar rek ñàkk nga ko yar dong moo am solo mu ni rikk asal lu mën a xew dégg nga ci bëxrul buxóor la ko woy rikk asan lu mën a xew xawal ndigal te yaru yow kon di nga làq wépp yiw tey ak ëllëg maa la ko wax mboolem ngëneel lu dee ci wut yaroo ko gën gën gu rafet moo jara dox junni bi at di wut sëriñ bu la ko jox ku yaru rek a mat a xam ku yaru rek a mat a am ku yaruwul matula xam matula xam turam wa sax ku faboo ni junni jox la it te jàpp tub yar jox la it léegi nga gis junni yaro boroomu bi yar for ko ta tex yar yemoowul ak dara soo ko amee ñàkkoo dara soo ko ñàkkee amoo dara sëriñ bi yàlla nanu ko jox ab yar la dee fi gën nit ak yar la dee fi suti nit ak yar la dee fi rawi nit di du juddoo kër yu yàq bu rëy matu ndamoo ragal yàlla mata ndamoo te ku ko am sax du ko ndamoo ni dootul gis mbaaxam nga sax am kilifaay li am solo soo ko amee am nga solo boo ko amul amoo solo ku wéeruwul yomba ba max te yàlla nee ci alxuraan wutal ci man ab kerkeraan sëriñëy ab kerkeraan asan jàppal ci lii ma wax kon gis nga boobu woy soxal na ñépp ñi nga xam ni ñu ngi ci yoonu murit ndax yoonu murit teggi na ko lal boo ko tëg yoon yu bari lu bari ñëwees ko wax feneen waaye ci biir yoonu murit ñi meesu ko lépp ci teggin la gis nga ci biir wolofalu wolofal boobu sëriñ Moussa Ka def mu ngi nettali nee na maam Cerno borom dëkk bii mas naa toog am kenn ci taalib yi ku jël satalaam rek dem jëfandikoo ko ci lu dul ndigalu maam Cerno maam Cerno woolu ko ba mu ñëw mu ni ko li mu def tay ci bàkkaar mel na ni ku jël wéy juróom bu jigéen yóbbu ko ci wéy ju ci bérébu wéy juróom bu góor jëf ci jëf yi wéy juróom ci sama sala googu mu jël te joxuma ko ndigal loolu ci biir wasiyatu niswa mel na ni jigéen dugal ko ci biir néegu wéejuram bu góor jëf ci jëf yi wéejuram bu góor ci satala googu mu jël satala sëriñ sëñ Moussa Ka ni satala sëriñ ndegam nii la toll kon ñu ñuy jaxasoo sëriñ ak di ko tooñ ci lu nekk ñun xamu fu lu jëm kon yar maa ngi mu murid am na loo xam nangu ko parce que ci yar la dox ci ay teggin la dox ci yar la dox ñoom ñëpp yar lañu amoon ndax loolu lañ topp woon ak sëriñ Touba gis nga borom dëkk bi di sëriñ maam Thierno borom moo ti dem na ba sëriñ Touba lépp luy fiq maam la ko teg ci loxoom gis ngeen ci biir wala fala maam Cerno sëñ Musaa Ka di wax ni di wax ni bambaane maam Cerno na leen gàgganti man bamba bis penc balaay bi jëndi leen jën ko ci biir wala fala lan moo sababoon loolu naar yi ci gànnaar lu ne indi lañ ko sëñ Tuubaa ci laaj ndax biñu demee ba mu jaaxal leen jombal leen dañ ni léegi kii moo wuute yant bi xam na lépp ñu masa am nag ñaari situation yu posé ci wàllu fiq benn bi mooy dañu am lu ñuy wax xunsa ci arab xunsa mooy mbuuna ngaana loolu arab français di wax bisexué dafa am awra góor ak awra jigéen benn liir benn xale bu juddu am awra góor ak jigéen dem ba baayam faatu ñuy miraas xamuñu cëru góor lay am ak cëru jigéen ah problème am beneen bi ci def benn xar moo xam ni am xar moo xam ni ndayam xar baayam xar xar mi juddu di nàmp tuuti rek bàyyi yaay ji dee mu daal di amoon xaj bu jigéen bu nekkoon foofu ci naar yi xaj bi di ko nàmpal ba mu mag tëbaski gat xamuñu ba xam dagan naa tëbaskeem dee ñaari laaj yi posé wu te ñoom mënuñu ko jàng seeni téere ñun sëñ Tuubaa rek a ci man dara ñoom naar yi li ñuy laaj ko sëñ Tuubaa mu ni leen dem leen ci sama waa ji maam Cerno rek mën na leen a dimbali bi ñu ñëwee ci maam Thierno nga xam ni fiq ni mu ci géejoo woon bi ñu ñëwee fekkoog ndeysaan taar ba mu ñur suñu ay ay dara Mbàkke ñu nuyu ko ni ko Mbàkke sëñ Tuubaa moo nu yebal dafa am ñaari laaj yu nu jaaxal ñu la koy laaj mu ni bismillah ñu wax ko ba noppi mu ne ah loolu yomb na ngeen xar mi ndayam xar la baayam xar ñu ne mu ne aslu bee am solo cosaan li yaayam xar la baayam xar la xar la su ngeen demee ngeen tëbaskee ginaar mu ngi lekk neefara fas te da ngeen di lekk ginaar te doon lekk fas picc mu ngi lekk miir di jàmbur da ngeen di lekk picc kon li am solo mooy ndayam xar la baayam xar la xar la na ngeen ko tabaskee beneen laaj bi mu ni leen xursaa boobu di nguun a ngaana bu ngeen demee ni ngeen ko tuurloo ndox bu tuuree ndox awra bu génne ndox ma ngeen àtte ko ca loola mooy cëram maam cerno dafa jeexaloon fiq loolu la suñ musaaka ni bambaadi maam cerno na leen gàgganti man bamba bis pinc balaay lijjanti waaye gis nga tegginam pour wax la teggin rek teggin moo tax bi sëñ tuubaa bindee maam cerno bëggatul di bind sa ay téere xam-xam ñaar lañ ko xamal ci yi gën a siiw benn bi bindoon sëñ baraama jaxate ni ko doon jàngal ci wàllu euh, arut ak naxu di xool fu mu toll ak beneen bi nga xam moom la bindoon ci jamonoy peste yi pour ñaanal réew mi ndax yi sëñ Tuubaa moo ko loo bind ñaan ko yàlla mu def ko waaye bëggul woon di wane xam-xamam ngir rek teggin kon yoonu murid ci teggin la mu si dox waaye sëriñ bay jaxate tam bàyyiwul dara wooyal nanu dee di la xamal ni dee loo mën a am la ko fiy bàyyi ak classe sociale boo bokk xam ngeen ni alaaj njuga kebe bi mu wàccee liggéey 84 bi ko sëriñ Abdul Xaadir di julli te sëriñ Abdulaat yemal ko bi mu ñëwee ba taxaw ci néewu ñu ko kebe bis boobu de yàlla daa dogal benn dof wàcc ci liggéey ci même jour bi ñaari néew yi rek ñoo tëdd juróom-ñaari mètre percal sëriñ Abdul Xaadir ci ragal yàlla ji bi mu ne tëll la ni salaamu aleykum ñu ne ko wa aleykum salaam mu ne ku ciy njuga mag ñi gestu xool ko ni ko kii la war a doon de mu ne xàmmee naa ko yéen laa jàngal àdduna ku ciy njuga ñoom ñaar gis nga loolu moom la sëñ bay jaxate dina wooy dina bàyyiloo xel ni classe sociale boo mën a bokk nag a boo doon wàcc avion moo tax mu indil la yi yi possible su dee avion waruwaay wala mbaam wala gileem wala fas ngay war wala oto wala xaama yaa xam lu mu doon di ko wàcc gis dugg ci suuf su dee ci dëkkuwaay étage lay doon wala néegu ñax wala mbaar di ko wàcc dugg ci suuf su dee lekk yi wata boor la wala cere wala ceeb wala dëxin qu'importe di nga ko wàcc dugg ci biir suuf moom la lay woy ci woy woowu di la jàngal ni dee loo am dina ko jël kon defaral sa bopp la ngaa dee mu ni àdduna bëgg na laa fob waaye yow na nga bañ lu fob fobit na nga fob say tànk teg ko fi suuf jekkil te riigu fi suufu si yàlla sii bu fi jug loo jëm jëmit kaw da ngay diilu te dong fi suuf mu ni lalub jittax ak lalub weñ ak lalub tagar ak lalub sëlën boo ci tëddeet wàcc dellu fi suuf mbaam ak gëléem ak fëfal naaw ak wataa ngelaw loo ciy warit du la téexëy bis ni céngi fi suuf néegu ñax ak mbaaru seng ak taati suufa ci kaw loo yàgg-yàgg ci ñoom it génn dugg ci suuf cerey layak wata boor ak ndapp ndiiru ku sëp mbuuma kum coxa a yem bis bi ngay gane suuf jëlub lingeer ak jëlub jaam ak jëlub xajayem loo mën a jël jël du tee dee jël la dénk la suuf baa doola ak buura ku dak ñépp ñoo xalayem lu yàgg-yàgg dañuy booloo ni mengi ci suuf nga xam ni kon ci woy woowu loo mën di am ci àdduna rek dina tax nga waajal si bopp xam ne di nga dee fàttee ka bon ndax dee kenn warul di ko fàtte yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam wax na ni am na ko ko laaj defe naa boo dul war a nekk war a nekk Abdullah ibnu Mas'ud laaj na ko ni ko ndax yow yaa rasulallah am na bu ëllëgee ñoo xam ni dinañu dekkwaale ànd ak suhadaaw yi xam ngeen ni suhadaaw yi kenn du leen laaj ëllëg direct àjjana la ñu doon mooy li ñuy wax les martyrs ñu sëyit daana ci toolul islam ndax dina am ñuy dekkwaale ci seen rang taxaw ci ñoom te fekk bokkuñu ci ñi xeex yonent bi ko waaw koo xam ni day fàttaliku dee ci bis bi yu mat ñaata fi yoon kon gis ngeen fàttaliku dee ni mu amee solo moo tax sëñ bay jaxate ni fàttee ka bon fàtte dee rek ay waral nit a beew bu dul ko nag fàtte dee kenn dootu reew ak a beew bu dul ko nag fàtte dee kenn dootu am lu ko saf kenn dootu am lu ko soofit dee waral ku ne sew koo xam ni xam na ni dee ngi ñëw te faaw mu ñëw ni nemm rek a ko war tey jéem a daw yëfi ndaw tuubug mooy ak yaru moo war képp koo mën a gis dee gaa ngi dàq te day jot ñépp kenn du ko raw lépp mat la tiisoo lu dul mooy yàlla giy juru xay lépp mat la bëggit lu dul njub dong gi juru yiw loo wér wérit wopp bis loo tedd tedd torox loo mën mënit tële bis loo wax waxit ni selaw loo sant sant ni mbas loo maare maare ni cam loo jaglu jaglu tawat àdduna yeewu ci yow bul bëgg nag lu fi nekkul bëgg loolu di mbir adduna kër la gu ñuy dox jëm ci kër gi ca kaw àdduna kër la gu ñuy sonnee ka jaamu di daw àllaaxira di këru xéewal lu bon du fa ñëw koo xam ne nekk na ci jaamu tey ba deece bu wér soo ëllëgee ñépp ñee koo ñee te bokk ko naw lu ab jullit mën a am tey jii ba koy nuru mbég yóbbal la rek na koy santee ka jaamu di daw kër gii deful kër gu ñuy teddee ka tëdd di wéy ku mën di fàttee ka beew bul fàtte mukk ka nga ni ko ndax loolu doy na mu ni déedéet xolu doomu aadama mooy généralu cër yi gis ngeen xol yanant bi nee na jël nañu cëru doomu aadama yëpp def ko benn armée général bi ki yilif ñëpp mooy xol xol su baaxee lépp baax su bonee lépp bon moo tax sëñ Baye Jaxate ni la yow Ablaye Diop Bichri jàppal sa xol bii defar ngir xol bi moo di sa kër defal sa kër bàyyi sa xol moo lu muy xalafaj sa kër lu jag-jag te sa xol tax ripp lu bon du tax nga gën kat fa yàlla mbaa mi ngonk ak xej sa kër lu jag-jag te sab xol tax ripp lu bon du tax nga gën kat fa yàlla mbaa mi ngonk ak xej defar sa xol ba sa xol bii ler leree ka melax moo gën di wut néega kiy sàkket yu fatt taraj ña dëkke woon yi kaw tey jëf lu bon ñi ngi tey ci sëg yi ñuy cawi yar footoo lu dégg faraj sa kër lu jag-jag bu ruugi rot nga génn ko dem yow rek kenn du la toppit menn xel du ko daj te rikk ak sa bakkan jàppal ma àddina wor te daal di wéy bala laa wor kon sa mbir du fi lëj am wéttal ak ñàkk wéttal waa ji ñoo xala yem buur ak dagam ya mu àndal ñoo xaloo yemi mujj buur ak ñi koy topp ñoo yem képp ndax ku ci dee ni comm cim kan mu xat lëndëm ba fam ni kërëj ndegam dangaa bëgg a am wéttal wudul xala deñ ubbil sa xol bi la yow tàbbal ci yàlla te tëj loo tëj ci sa xol lu dul moom it mu xëy ni melas nit koo fi gis dana dee ndax boo fi gis dana toj néew boo fi gis dana tas kër boo fi gis dana tas waa kër ga mu ji tas àdduna mbég bu fi xaj àdduna kër la gu bon ngir mus la jag ca du jag ku aajowut lu jagam say aajo kenn du ko faj gis nga àdduna ak alaxira ñaara ngi nii ñépp a ngi daw wuti àdduna bàyyi alaxira wooye la ko ci bayit bu simple mu ni la gis naa la gis naa la ngay dàqi ab yaafus te séenu la ko kon nag na ngay dabe ak njaxlaf te dàquloo xam ngeen àdduna yaafu la àdduna du mu jëkk kenn ñi ko toppoon da leen di nax rek waaye ñun ñu ngi daw di ko wuti ci te duñ ko jot mukk ndax yaafus la sàggane àllaaxira ji nga xam ni xaarul kenn moom ku jëful doo ko fekk dara moo tax mu ni gis naa la ngay dàqi ab yaafus te séenuloo ko kon nag na ngay dabe ab njaxlaf te dàquloo mu ni ku nekk cim lef lef mooy abani yoon mii daan ku nekk cim lef di daagoo kay taxaw tani nag day jiitu ñay jaaba kay daw day larax mënu ko kon wan na li jëf rek moo tax sa cër yii yàlla may la bu ci mooy mukk yàlla moo tax mu ni boy bëy la bëgg te bëy buy boy mu daa di ko rey saytaane boy la sa cër yéey bëy bi bul ba mu boy lan la wax moom sëñ bay jaxat xam ngeen ni boy mooy till boy mooy sakaal mooy till day lekk bëy moo tax mu ni boy bëy la bëgg bëy rek la bëgg a lekk boy bëy la bëgg te bëy buy boy boy mooy taxawaalu ji amul ku ko garder rek ta e, di am liberté bopp moo tax mu ni boy bëy la bëgg te bëy buy boy mu daa di ko rey saytaane boy la sa cër yeey bëy bi bul ba mu boy nga ni mu ko wooyee ràbbale ko ci ay wolof yoo xam ne yu xóot la yu runge dugal ko ci biir moo it Serigne Moussa Ka ko ci woy ndax sëriñ Mbay Jaxate daa bàyyi woon woy bi fi sëriñ Touba jugee dañu man daal dootuma woy kenn kenn mënatuma sëriñ daal di toog rek demul looloo waral ci ginnaaw bi muy woy ak sëriñ Modou Moustapha mu ne ko Cheikh Moustapha maa sama lépp a ngi sama ñëpp a ngi nii maa ngi nii soo doon bañ tam tey nangu naa ñëw naa fi yow ay tanta bañoon demul waaye wooy ci teggin sëñ Moussa Ka xam na ni kii magam la waaye mën na koo jox conseil sëñ Moussa Ka dafa xëy sànni ko bay wooy ko ci ngir bëgg mu soññ ko ngir mu dem ci sëñ Modou Moustapha nan la ko sàn sànnee sëñ Moussa ko mën a wooy la daa jël sant sëñ Mbay Jaxate génne ci wooy xam ngeen ni jaxate mooy sant bi waaye baatu jax boo demee ci géej da ngay jax di pagayee ba jën yi génn nga mën a jàpp loolooy jax di ngay jax géej moo tax mu woo sëñ Mbay Jaxate benn yoor yor mu sëñ Moussa Ka ni ko Babacar Jaxate bu njëkk bi kon santam la wax Babacar Jaxate mel ni da ko wuy mu ne ko Babacar Jaxatoo jax gi nga doon def dafa toog ba tax mu ne ko Babacar jaxatee Babacar jaxatoo Babacar jaxatin maanaam jax gi doon defaat defaat ko jaxatin lekkatin naanatin loolu la ko bëgg a wax mu ne ko Babacar jaxatee Babacar jaxatoo Babacar jaxatin gaalu ngëneel gi nga war boo joowul jaxatoo booy teeri doo ami ndam sëñ Mbay jaxate dégg wax gi jug ni ko waaw góor Moussa kon ma jug fekki ndam yenu ndam bokk ndabi ndam sama demee fekk fay ndabi ndam daal di def ci la ginnaaw bi na dem ci sëñ Modou Moustapha jébbaluwaat yeeslu jox ko léppam sëñ Modou Moustapha teral ko dimbali ko ba mujj gi ci la wooye wooyam woowu Cheikh Moustapha maa ngi nii lew naa la jënd nga ma yaa fab lu ëpp sama njëg jox ma sang nga ma diirub li may dund man sax naa ci say yoxo faf far sax ci yow sax ci say wax faw jàpp nga ma kay rëcci kooka du man kay rëccu kooka du man kay déeti génn ci yow mii it du man ci nga ma yaa yeewu yaa mën a yeewu si gor ba dootu fa jug teraa nga ngay yeewe as gor pinti pantagama yaa fab ndamal penku ak waa soowu jox ma ma jël penkoo gi soowoo ngi may ñee war nga togg nga ma yaa tedd yaa ma teral yaa jàpp yaa ma jafal yaa mucc yaa ma musal jaaraama sédd nga ma yow aayi woo ma saa kay gi yàlla boo gisu ay ci kay gi yàlla nga yàgg pal palaale ga ma xañoo ma wërsëg xañoo ma sag xañoo ma njariñ xañoo ma barke xañoo ma nit doyanti nga ma man néeg bu suufe rek laa woon yaa waroon doon dini weñ defar ma nag ba ma jag yeesal ma faale nga ma yow yàlla ak yoneen bi ak sëriñ bi ñii dañu laa jiital nga jiital ma yokkul faw yokk nga ma yaa war wàcc fi man wàcce barke fi man wàcce fi ndaw fi man soo tànn sang nga loolu moo tax mu woy ko xam ngeen ba tey nii moom Serigne Baye Jaxate radiyallahu anhu bàyyiwul benn domaine ndax Serigne fii li xew léegi Serigne fii mel ni dañuy ab ay taalibe duñ leen ñimee wax dëgg loolu waxoon naag sëriñ fii parce naa ko wax Serigne Abdul Aziz Abo radiyallahu ku baax ngoo Serigne Abdul Aziz Abo mu sëñ mu sëñ Abo radiyallahu anhu mu sëñ Baara ku baax la mas naa ko wax ci wetam mu ni man ndeysaan bisri li nga wax sëñ Baye Jaxate maa taxoon bind ko man lay waxal nga nit Serigne bu baax da ngay gis ni boppam la man lay wax. man mii lay yedd gis nga woy woowu sëñ bay jaxate dani ku yàlla dénk mbooloo mu doy ñu di la gontal ak xëy loo leen digal kenn du ko moy war ngaa jubal te bañ a moy te war nga leen a gindi ñoom ba ñu aw siraatal mustaqim te fexe ba nu jaamu xaddim bu wér wér te way a way mbaa lu ko mooy yommal xiyam daañu la war ni jëggi mbaam poñe la naa la xàqi jaam ñi nga yoroon joxe ko tey ngay jéem a daw doo mën a daw mbooloo ma mépp a nga la daw xawma ci yow lu may taxaw jéema muñ gàcc gu rëy gis nga wooy woowu kon sëriñ si ñoo ko moom wax na ak ñoom li xew ci jamono tamit muy jikko yi yàqu nee na xastee fi xew ak i fen kuy mer di wax sa ayib suy dégg di wax lu la saf loo xam ne lii gëmu ko kuy dégg ci yow ni la yaa gën ñëpp saa bu meree ci yow ni ñëpp la gën wax tay ayib wane ko doo daw baraw meru nit mbaa sax nga jot ngërëmam moo tax defal li nga mën yow loo mënul bàyyi ko li xew ci yii jamono bon mat na fukki yëf ak ñeent yàlla na nu mooy déglu ma nettali ko rëy ak kañaan ak dogug mbokk ak di xas ku la gën fopp ak di yeb ku la mën ak jëw nit ak beru ko ak leb ta doo xam a fay ak teg ci kóllëre ak woyaani seex ak ku am aslëf nga dem gane ko ak xër ci adduna ji ak sàggan ci laaxiraa ak fàtte yàlla mu réy mii mat di fàttaliku loolu kon sëñ mbay jaxate maa ngeeg tuwarkal ay woyam yu bare bare bare bay waaye temps bi day xat duñ ci mën a développer lépp Cheikh Samba Diarra Mbaye it xam ngeen ni moom it woy na lu baree bari bàyyiwul dara ndax ci mag Serigne Touba ñu ci la bokkoon Serigne Touba dimbali ko euh, ba mu mën ñoo dimbili moom it. xam ngeen ni woy bi itam sëñ Mbaye jaxatee ko woy ba tey jëme ko ci ñi àddunay nax moo tax mu ni àdduna as ndaw la wuy nax wépp far wu ko nopp te wépp far wu ko nopp doo dem te doo dese tus mu ni bul déglu kenn jëppal bul gestu kenn dawal ku dee ñu fab sànni fee dil si wax ak ñi fi des kóllëre mat la fas ak koo xam ni kii gorewul àdduna nag gorewul ndax ñëpp lay xala mbas day dox di mbas ak a tas yaakaar a koy waru nit mag ak ndaw ak koo fi gis duniyaa ngi koy nëgë bis duniyaa soxal na ku nekk sox bu rëy di ko nëg te sox bu tàkk ba nuy rët muy soxal ñi fi sës soxam bi képp ku am ak ruumu jib ci sa kaw ku dul ko doon aras day mujj far ni melas loolu wooyam la ba tey ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu mu woy Cheikh Samba Diarra Mbaye it gis ngeen ni ko sëñ Touba dimbalee ndax daan tëggal buur di ko yéeneel bu rombee ni ñëw leen wuyu buur bis sàngam nangam am na bis mu romb sëñ Touba ci njaareem mu ni ko fuqal sa tama ji ñëw ma may la lu ko gën fuqal sa tama ji ñëw ma ñëw ma may la lu ko gën Cheikh Samba daw si ni sëñ Touba soo ma mënee may fan wu gudd ànd ak wér-gi yaram ànd ak barke ànd ak mbooloo xam-xam bu yéem sama jamono ak gis sama àjjana ba laata may dee ma xam ne yaa jamono ma yow sëriñ Touba ni ko mën naa ko fëqal sa tama ji ma defal la ko mu fëq tamaam ànd ak sëriñ Touba mu defal ko yépp xam ngeen ni gis gi mu gis aljanaam laata muy wàcc liggéey ca armel yi ca ndar fekk jigéeni óorul ay ni yooyu nga xam dañoo jëloon ay yére di ko fóot mu laaj leen foo leen bàyyi ko ñu ne ko ca aljanatul firdawsi sëriñ Touba mii ni fii ak foofa moo nu yebal muy fóotal ku muy door a seexal mu tudd Seex Samba Jaara Mbay Abdul Karim Mbay bu koy fóotal ay yére aljanaam war faa gane mu def ay fan yu néew ci la wàcc liggéey dem bi mu toogee foofu ci ndar bis di jàng alxuraan fi muy toog di jàng alxuraan benn alkaati sonal ko ñëw di jël ay yéreem di ko bëmax ni ko góor gi xanaa da ngaa wéré di jugal kii doo fi jàng alxuraan di ko dàq mu ne kalaamee naa ko Serigne Touba. bi nga ko kalaamee te suba sa la alkaati bi daanoo ci pont wu ndar bi tàbbi ci biir géej gi ni mee nga def dégg ngeen mu wooy ko mu ni lu may la jël mu ne ko cas sànni ba dootuma ko gis mbaa mu labal ko mu ni mes kii ma gisee la ma taxam waaw loolu kon événement la bu mu woy mu ngi koy wax ci biir jësbul majzub euh, jësbul majzub li nga jësbul majzub muy wax ni wax nga yoneen bi li mu doon manit ma wax la li nga doon yow nga def ma li ma doon kii ma gisee la mat a xam wax nga yoneen bi yow a yow moom it mu ni la yow nga ni ko yow ma ni la yow nga ni ma yow kii ma gisee la mat a xam ki la gënal li la gënal moo la gënal li la gënal kii la gënal li la gënal moo mat a am moo mat a xam kooku mooy Serigne Touba ndax Serigne Touba moo gënal ku nekk sa bakkan te nag sa bakkan la gënal moo tax ki la gënal li la gënal li la gënal mooy sa bakkan Serigne Touba gënalaat la moo tax mu ni ki la gënal li la gënal moo la gënal li la gënal ki la gënal li la gënal moo mat a am moo a xam waaw sëñ Cheikh Samba Diarra Mbaye wooy na tamit ay woy yu bari bokk na ci gànnaar nga gis woy bu yaatu la ci li biir lay waxe naan bëggul wurus bëggul xaalis faalewul nag ak doom gëléem ci sëfam la daan jox naari gànnaar di lay wax melo sëñ Touba bokk na ci woy woy maam Cheikh Ibra Fall tudde ko yaaram bi naam Fall ci nga koy dégg mu naan maam Cheikh Ibra Fall laa wilaayatu bay na naa si zahiratan sa wall yu njëkk a feeñ yaaram bi naam Fall naan ko ahlul hawaiji jaa'u laazimina buka fi yow ku ñit bi di ree yaaram kon woy na ci fànn yu bari moom it ak wala falu soodaan bi mu woy Serigne Fallu ak woy woo mu woy nga xam ni nee na ko ku faatu yaa fay njëkk a teew suñuy jullee nga ànd ak moom di teew ñuy rob nga ànd ak moom di teew ñu dem nga des tontoo layam gis nga li mu woy Serigne Touba kenn mënu ko jeexal moom it ci fànn yooyu sëñ Mamar Kaye tamit la même chose noonu la doon wooyee tontul na ñiy wax a naan lépp bid'a la tontu na wax ni déedéet bu fekkee lépp bid'a la am na nag bid'a yu rafet yoo xam war nañ koo nanga jàpp comme sunna ndax alquran dafa nekkoon ay xaaji xaaj lu tax ñu boole ko léegi def ko benn ci ci nguuru eh, eh, naa Ousmane bun Affan parce que loolu dafa nekk sunna bu rafet mu ni màggal gi sëñ Moodu Moustapha sos su fekkee tamit bit ala bit bu rafet ndax dañ siy jàng alxuraan di ci wàccal Serigne Touba ay kaamil kon yeneen ak yeneen da day war a am ay laaj yu bare bari ndeysaan waxtu nañ ko mën ko cee wax waaye temps bi mooy xat bu ma sañoon quatre heures de temps lay doon lépp mu nekk ci ñoom ku ne ma jël ci yow lu gàtt gàtt une heure de wax la ko waaye dafa xaw a gàtt ñu jox Serigne euh, waaw di ngëf yi wala fa lu sëriñ Momar Kayre la boo xam ni moom laa lay wax léegi moom lay layalee màggal gi ndax am na nga naan màggalu sëñ Tuubaa gi biddaa la gi sëñ Mori Moustapha tos loolu yàgg na ci lislaam ko moo tax mu wax ni màggal gu Cheikh Moustapha sos waaju xam dara moom du wax biddaa la danaa lixsaan la rek ci moom du wax biddaa la danaa lixsaan la rek ci moom ak rafetal mu ni yàllaa defal Bàmba gi màggal fayu la mu daa màggal boroomam di màggal musafam ya fa moom man dégg naa waaju naa màggal gi am di saxal biddaa la nekkul ci alquran na seetati moom day tontu moom mu ni mu bàyyi na seet bayit yi ma tontoo seetlu laaya yi kon mu bàyyi di ngat ku noppee deñ ci yàqule moom mu ni te kenn kat mënula soppim réew na fa rafetal njortam ci xew-xew yi xew tey mbaamu réccu ji moom mu ni ku bañ xalifatu doo gis loo safoo ci mbiram moo tax ba kookee du soxla màggalam jile moom moom teemu seet ël jasa bamba daal la fayuk màggal wala tax fu maalu riire maandu ca moom biddaa bu dee ñaar biddaa bu baax ba yow bu ko bañ bañal bu ñaaw ba ku diingat réccu lay mujje moom loo jànge sab iina kaamil ak juróom du biddaa bii lim ku koy jote baayam kooku wàcc na moom ku jàng bii lim ci alxuraan sarax ko sa baay sa baay bu dul xutbu laxtaa bit dafay texe moom sàkkantuma bàmba mii xaw sul xiyaasi ku sax ci jàng yi mooy texeeg moom waaju jàngati moom biddaa bu baax ku ko bañ ay màkk lay njëkk a bañ bañ tomb yaag suqi yaag siddaam ya nay nangu moom mbooloo dinaa naafile koor kuy bañ biddaa na ko bañ ibnul xataab ba ko sos biddaa la bu sell si moom kon noonu la ko tax ba woy wow jeex pour walla ni biddaa ku fekk lu ñu sos ginnaaw yanant bi la am na loo xam yanant bi daaw ko def bokk na ci tey jii yanant bi daawul war oto su fekkiwul jamonoy oto mais oto il faut nga war ko mooy de transport la kon su fekkee lépp biddaa la nañ bàyyi oto ndax du na te yanant bi daa ko jëfandikoo kon bu ñu lekk ceebu jën parce que xamu ko woon loolu lépp dafa nekk loo xam ne kon am na loo xam ne lu rafet la bu ko jéem a dindi dafa rafet ci lislaam bu fekkee du ci dugal ak mooy yàlla kon ñu yemale foofu kàddu yi soo amee ay laaj yoo xam war nañoo ñëwaat ñu jotteeg yooyu moo tax dañuy bañ bëgg temps bi gagné temps euh, waaye indi nañ lu bare bare bare ci dul xaj waaw jërëjëf jërëjëf sëriñ Abdoulahi Diop ci waxtaan wu am solo bii nga xamante ne moom nga ñu baaxe yaakaar naa ne tey ñi fi teew ñëpp seen xol sedd na ci lii nga xamante ne baax ngeen ko tey amaan nañ fi ay bind yu bees ci ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul kon euh, temps bi xam naa ne moo moo ñu xaw a jot ndax li ci des ci waxtu bu bëriwut te mi nga àndoon ak Sëriñ Seex Seen Raaya moom tamit mu bëggoon a def ab taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane te tamit am na ay laaj yoo xamante ne rot na fi sëriñ bi war cee tontu xam naa ne li des ci temps bi kon dañuy jox Sëriñ Seex Seen rek ci taxaw seetlu bu gàtt Euh, contribution ci li nga xamante ne moom la sëñ bi waxtaane su ko defee liñ mën a tontu ci laaj rek mu tontu yaakaar naa ne sëñ bi li mu indi rek moom doy na ñëpp seen xol sedd na ñu ngi ñaan yàlla sa fan yokk sa xam-xam ba li nga yéene liggéey ci yoon yi lépp yàlla kàtt na la ba nga liggéey bu àggale ko foo xamante ne kaw sa njot kon. salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziara di ñaan borom bi subhanahu wa lii ñu yàgg koo taxawee bu baax waxtaan wi nag moom am na solo lool ndax ku dégg comme ni ko sëñ Abdullahi Diop Bichri waxe nit buy wax loo xam ne def ko maîtriser dafa yomba xam lool bëgg gum bëgg waxi mag ñi moo tax lu ci bari ci poosub dënn bi ba tax lu bari buy wax sax du ko xool waaye bëgg bëggum bëgg ak taalibe moo tax li muy géeju géeju ci wàllu nasaraan yooyu yépp concerné ko waaye dund gi muy dund ak taalibe moo ko yitteel ba tax mbubb moomu muy mi gën a am solo te moo mat a feeñal loolu lay dund waxtu wu ne kon li mu doon loo xam ne ab tàmbali la waaye lim ci fàgg woon bari na lool waaye comme mbir mi ab tàmbali la yaakaar naa ñetti gone ku leen di xëbal boo rendee ñaar ña ka ca des loo ko wax mu gëm ko yaakaar naa nit ki bu fekkee yaa ngi koy dégg aw turam moo lay neex bu ngeen janoo jëmmam moo lay neex bu ngeen yàggee jikkoom moo lay neex kon sëñ Abdoulaye Euh, leeral gi mu fi def am na solo lool li moom lay dund waxtu wu ne guddi ak bëccëg mag ña nag kenn daf leen a mënta fay ñu mel ni sëñ Babacar Jaxate sëñ Makere sëñ Moussa Ka Cheikh Abdul Karim Cheikh Samba Diarra Mbaye ak ñeneen ak ñeneen ay mag lañu yoo xam ne dañuy feeñal bu baax liggéeyu sëriñ bi lu mel ni wayu sëñ Mbaye wi mu doon wax léegi ne ku yàlla jox mbooloo mu doy ñu dele gontal ak a xëy loo leen digal kenn du ko moy war ngaa jubal te bañ a moy man ba ma ko gisee muy way yu am solo dama ca dolliwaat ñàmbaas ca tuuti ndax ba mu waxee ne mbaalu ko moy yowmal xiyaam daañu la war ni jéggi mbaam poñale naan li xaq jaam ñi nga joxe ko tey ngay jéem a daw doo mën a daw ndax mbooloo mépp nga la gaw <clears throat> xawma ci yow lu dul taxaw te a muñ gàcce gu rëy man dama ca daldi seet ne taalibe buy gëmub sëriñ ba tax mu koy amal njariñ ba fu mu ko mu def jariñ daa foog ne day boroomi may koo xam ne doo boroomi may moyil di sol dara yu rëy di woote bi di def lu rëy tey dogal nit ñi mbir yu rëy sëriñ bu lekki haddiyam galax ndi ko coca jaaxaan fu noy ubbib teleem ay taalibeem dinañ ko yey sëriñ na miina fande reer yii mu añ du mën a suur tey tari bis fanweeri saar yu gàtt amul li ma doy sëriñ bi gaa yi xëy siyaar ba ngoon ñu dellu soobu kaar ñu dem mu saaflu ay ginaar yowmal xiyam du amulay kon gis nga loolu dama xool way sëñ Mbay yooyu mu neex ma lool ma ñàmbaas ci waaye doon jëmm joo waxtu wu ne man dee moom dama ci bàyyi xel lool lool lool ba jàpp ne sax léeg-léeg damay jàpp ne bu may dox man nekkuma sax foog naa ne dee naa wala beneen phénomène la boo xam ne duma jëm may wax ne <clears throat> réew mi dégloo ti leen ma ndax dama fee ñëw di fi def ngan tafan yu néew ma demaat kër dañu ma yónni tey ci yéen mu di ay wax yu ma fiy wax te daldi wàcc ñibbi kër yaari ndaw rekk mas di am yu ñu yónni daaru duniyaa ku gis leneen wax ma saw tur kii ñu wax loo day wax mbindeef yi di dégg kii ñu jëf di jëf ñu gis li leen moo wér addunaa tax ma leen di wax ku ci am xel danga koy noonu xam ne noon la bu lay wor addunaa bon ci nit ki saa ko dee wor ruuga jël njaboot ga yuuxu ku nay ser te bu dee sax waa ji faatu daa bari xaalis ca la yuux yay bare te lépp de ay wor te bu faatoo ba jàpp bis di ko ñaanal fu ñu jaar def ko bis bu ay di woon ak bër ku ne naan dëj bi man la war te dinaa def li ci war lépp ndax ki faatu dama yar fu allah jeeg ajaane woon dina jaalsi ku ne mas sa coono tey wane sa xër ku ne yor caabi tey wëndeel di ca jaayu bëgg mbooloo mi xam ne daa andi daamar ku ne naan aawo bee jabooti ñu góor ñi am na ñeenteeg alaaji muy a feebar ku ne naan awo bee jaboote ñu góor ñi am na ñeenteeg alaaji muy a feebar fu ñu toog yor alis tey déglu appel bëgg gis leen ma mel ni ñoom duñu dem kër àdduna sew ku bàyyi xel ci naxam yi di nga suur lépp lum la may xam ne day wor lii mu lay won dëppoowul ak li ci biiram bunt lay seet ci yow bëgg laa tër bu la songee ba jàggi ruur ne la waaw kay tey nga tàggook sa bokk yi ak jàmbur sa alal jeeg sa soxna yi ba ci doom yi amatoo baat ci ñoom dangay ngay gi kër këri duniyaa yi ngeen di jël di ko mëbal wàcc kër yee mu boy wallaahi du tiitër kër bu fekkee na doo fa sax nga am xel tabaxil kër yowmal xiyaam muy sa tiitër jonga maag daama rek étage téléphone bi ku fi am yii ne jekk naa wàcc gee kër te li leen war ci seen alal yi bu génnoon doo fi seen kuy tabax étage di ko def kër hôpital yaa ngi nii ñu wàpp ko feese ordonnance te ñu wér ba faatu ci ay lor koo ci di soxla day na boo ko wutiw lay di la dawloo ba far layam wa di ay nar koo ci di soxla day na boo ko wutiw lay di la dawloo ba far layam wa di ay nar man mi koy wax ak yéen ñi toog di ma déglu ku ci waajul musiba dal ko bu du bu koy war kàll naa leen wax naay wolof làkk naa leen yet yee am ku yeewul xaw ma say mbir kàll naa leen wax naay wolof làkk naa leen yett yee am ku yeewul xaw ma say mbir allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman loolu laasmaa la buñ ci doon jàlle rek xam naa bis bu film bi dawee ñoo xam ne bee bi jar na kon sëñ bi bismillah la ci woy woy na ay valise valise valise ci fànni xam-xam yépp day woy rek ku yàlla dimbali la ci woy wolofal moom ni mag ñi meloon moom sëñ Tuubaa ko tànn ci jamono yi mu nekk pàgguti sëñ Tuubaa waxam lu ne lay woy fànn yépp te koy natt bu baax di ko woy ci misaan bi mu war a am lépp jàmbaar dëgg na waaw sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, sëñ Moustapha Diop ci turu muassasatul Wafa bi huquqil iman